taarix xam bi te pourtant moo tax mais loolu eh, nga ma mais imaam at-Tabari xamu ko xam na ko kay du wax na la ko léegi ci introduction bi lool laa la naan kon nit bala ngaa liir téere jàmbur leen liir introduction bi waaw wax na li muy wax boo fi gis lu dul loolu yëg leen ne ñi nekk ci càllale bi la mais ci man wax naa leen sama càllale leer na kon nag ku ku mën a détecter jëlal samay wax nga ngay toxal ku ko manul teg fi nga baax mu bokk te gaa yi fii wax yépp amuñu xam-xamu xadiis xamuñu ci ani bee xamuñu ci tus dara lañ ci xamul waaw xamuñu ci dara ah, ay euh, mooy façon yooyu ak ñoom sayfu noomar sayfu moom sayfu moom non sayfu tamit sayfu moom ci kaddaab yi tamit la bokk waaw te gaa yi <laughs> hein xam nga sayfu boo gisee même boo demee ci taarix al bidaaya wan lu bari la imaam al koy jële ci imaam at tabari waaw mais qaala sayfu qaala sayfu mais sayfu moom mais sayfu laa shay ha sayfu ibn umar at tamimi mais yàlla allah ha matruukun muttahamun aydan comme li imaam kii di wax euh, boo demee ci imaam alxaafis ibnu kasar euh, ibnu xajar boo demee ci tahzibu tahzib même misaanul intidaal ci tarjama sayf moom mu arrixul la mooy moom it gàmmukat la ab historien la moo tax waa waa waa siira boo gisee gaa yi <laughs> waa siira seen wax du dëgër en général mooy parce que ñoom dañoo dul woon rigueur mooy gis nga façon yi yëpp la rigueur rigueur bi am ci xadis xam nga xadis tamit am na gaa xam ne ay kàcckat yu mag lañu mais foofu ah ah mag yi dañoo def liggéey bi dañoo def liggéey bi parce que affaire yi à tey à tey li ngay jaamu yàlla ci la mais fii dund yonent bi alayhi salaam la ak dund ñi gën ginnaaw xee xeet yi kon ñooñu tamit il faut tamit ñu segg leen waaw léegi sayfu moom kon. moom matruk la muttahamun koo xam ne dañ koy tuumaal ay kàcc di fomante kon kooku xaala sayfu sayfu foo gisee say ibn Umar ha baal mu daanu saway al ñoomin kal bi al kalbi foo ko déggee moom moom kazaabun mashhur moom moom ci kat bu siiw la léegi xam nga xam nga euh, boo gisee li ñuy def nii dafa niroog lañ defoon eh ya siira ba bañ koy tàmbali introduction ba boobu waxaguñ woon ci ci dund yonent mi aleyhi salaatu salaam lenn lenn introduction kese xam nga wax yu mel nii lañ doon wax <laughs> naan naan diw moom kaddaab la gaa yi imaam diw nee na kaddaab la avant noonu la nga am mais mais saa yow eh, saa yow kaddaab nooy nekk di wax kaddaab ni dañ naan la dañuy wax li Yahya ibn Ma'in fii mu ne boo ma nee yow ñii nga naan kaddaab yow fii mu ne dañ leen di jëw te dangaa woor man leen fan laa jëw déglul damaa ah, woor kay tey le dix-huit non tey le dix-neuf leen jour ci koor gi ramadan dix-neuf ramadan léegi ma ne damaa woor tamaa wax lii alkalbi kaddaabul mashhur waaw Sayf ibn Umar matruuk muttahamun bil kadhbi moom it dañ koy tuumaalu kàcc te moom it matruuk la lu ngeen bëgg Abu Mixnas taalif comme li imaam az wax taalif taalif ixbaariyun axbaariyun taalifun laa yusaqu bi imaam ibnu Hibbaan ne yarwi al-mawduu'aat an day jël ay yoo xam ne dañ koo fomenter créer ay nettali yoo xam ne moo koy kon moo koy créer ba pare jël càllale yi dugal ci ñoo xam ne ñu wóor la xam nga waaju créer hein ay kay créer kat bu mën a kàcc ba doon wax ñëw toog doom ji dem jàngi jàngi ci daara ji mu ñëw di jooy mu ne ko lan la mu ne ko ustaasu bi koy jàngal alxuraan moom sëriñ daara bi moo ko dóor léegi nag mu ne ko xaaral tey rek laa leen di gàcceel ñoom jàngalekatu alxuraan yi xaddatani ikrima an ibni abbasin anna an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qaal charrukum muallimi subyaanikum xoolal lool mu dóor ci saase lu dóor lu dóor ab ab ab ab ab ab xadiis mbokk sa sayfu la woon wala mbokkam bi sayfu nii la woon wala benn mbokkam waaw mbokku sayfu la mbokku sayf waaye dama lu tax ma fàtte tur bi du say euh, en tout cas sayfu xamoon na ko sayfu mii xam na waa ji lu tax ma fàtte waa ji lim def kon mu ne tey laay gàcceel sëriñ daara yi hein non gars yi ñoo garaw hein ay genre nuux nuux yooyu sawaay nuux moo nuuxit kàcc kàcc bu mag la woon mu ne gars yi kon doom ji ñëw di jooy mu ne rek laa leen di gàcceel jàngalekatu alxuraan yi bàyyi leen rek haddathani Ikrima kereeb xadiis ci saase mais Ikrima moo ma nettali moom daal ak càllale xam nga Ikrima Ikrima xam nañ ko ku dëgër la mooy ñu an ibn Abbas taalibi Abdallah ibn Abbas bu mag boobu Ikrima eh, mi nga xam ci xadiis tafsir fépp mu ne haddathani Ikrima comme que euh, contemporain am haddathani nettali na ma Ikrima Ikrima an ibn Abbas mu jële ci sëriñam sayyidina Abdallah ibn Abbas an Rasulillah mu jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala shiraarukum ki gën a yées ci yéen nit ñi yéen jullit ñi ki yées ci yéen mooy muallimu sibyaanikum ñi nga xam ne ñooy jàngal seen seen doom yi mais xoolal même loolu rien que rien que matn bi rek contenu bi rek dafa dafa dafa dafa dafa ngay dé rien que kat matn bi ngay dégg xam ne lii du dëgg naka ñiy jàngal xale yi ñu war a defar xale yi ñoo yées ci nit ñi <laughs> jàngalekat yi ñoo yées ci nit ñi loolu man la mën a nekke ñiy jël kàddu borom bi di ko dugal ci xolu xale yi hein nga ne ñoo ñoo yées ci nit ñi ne ba pare mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko xam yàllallah yàllallah en plus mu ta ta ki mu toogaloon la ko doon wax foog naa sayfu mii la toogaloon wala keneen sayf ak ñeneen non dinaa vérifier affaire bi parce que dama ko gëj damaa fàtte exactement <laughs> non non gars yi moo tax ma la ñun nag léegi boo ma nee yow wee yow nga woor ba pare di jëw man la eh, neexmal jëw hada lu leen de lii mooy jëw moom mooy jëw bi baax na waaw moo tax imaam dama naan la man li ma lay tontu xam nga lu ma lay tontu li imaam Yahya ibn Ma'in mi ñu tudd léegi ah imaam Yahya ibn Ma'in mi ñu tudd léegi wax loolu lañ lay tontu mooy lan gaa yi <laughs> dañ ne ko mais yow gis nga parce que mooy imaamu ahlil jarh wa lool mooy gis nga mooy sëriñu ñi nga xam ne ñooy xool càllale yi di xool góor ñi rijaal yi ñi ci dëgër ak ñi ci dëgëru gaa yi dañ ne ko yow sie non yow moom xaw ma kan de yow Yaxya moom yow Yaxya ibn Ma'in yow yow yow yow nar nga am problème yow mal xiyam mu ne lu tax ñu ne ko mais yow yow topp nit ñi rek mooy dee nga ne diw buñ ne diw nga ne da'if ay la shay laysa bi shay matruk wadda mais yooyu nga nekk di wax nit ñi kuñ la tuddal en général mooy daa fekk ñu daif ñu daif lan ngeen bëgg mu wax mu ne kooku du dara du tus taalif kooku moom xawweeku na bu yàgg jarul la sax kii xool matru kooku ay waxam jarul da bàyyi eh, dàq ganaar ku ñu bala mooy lu mu wax du dëgg waaw keneen ki waddaa fomantekatu histoire la day créer de toutes pièces ay xadiis waxul dëgg lu mu wax du dëgg waaw waaye kazzab narkat international ñu ne ko mais yow ñooñ nga wax ñooñ ñépp ci seen der yow boo demee ci kanamu yàlla lan ngay wax mu ne ma ne <laughs> ñoom ñooñ ñépp ku ci nekk ñi nekk ci càllale yépp yi nga xam ne dama leen a jam jaraxtuhum hein man yawmal qiyam ma dekki am ak ñoom problème moo ma gënal fopp ma dekki am ak problème yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko loolu mooy lan mu ne parce que bés ñooñ xam naa leen man buur yàlla may na ma xam-xam boobu ma xam ndax kii dëgër naam dëgërul ma xam ko ci waxu yonent bi alayhi salaam xadiisu yonent bi alayhi salaam man Yahya ibn Ma'in ma xam ne kii nekk ci biir càllale bi naan yonent saa alayhi wasallam nee na fenkat la kàccikat la créekat la ma noppi bàyyi bu ko nit ñi jëfee nag jàpp na dëgg la di ko jëfee bu boobaa yonent ba lay saaf bu ma demee yowmal qiyam man lay man maay am problème ak moom waaw ndax bu boobaa dina ma ne yow Yaxya xamoon nga këne diw mi nekkoon ci xadis sàngam yow xamoon nga ne kooku wérul waxoo dara nga bàyyi ba nit ñi di ko jëfe mu ne bu boobaa kan laay amal procès bu boobaa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ku am ak moom procès yawmal qiyaama yaa ñàkk ala kulli xaalin yaay ñàkk waxuma la allaaxira àddina ak allaaxira mais fi gën a garaaw mooy allaaxira parce que procès àddina mën nga koo ñàkk après buur yàlla gindiwaat la nga tuub mais procès allaaxira boo ko ñàkkee ak kat yonent bi sa san mooy yow moom finir mu ne man nag ma am ak gaay yi ma naan ay kazzab wadda matru loolu ma moo ma gënal ñu ñëw ne ma poñe ma nag ma poñe garaaw mooy da leen a bëgg a wax dara du ma ci fekk dara du ma ci fekk waaw doo raama ci dul fekk parce que lii xam-xam la inna hadha al amra diin fanzuru amman na diinakum lii diini la xool leen ku ngeen jël ci moom diine ndax lii pas-pasu jullit bi la li nga war a gëm ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dundam li nga koy téye saxaaba yi leen war a wege parce que ñàkk leen a mën na génn nit ci Allah mën na génn nit ci diine ji si mën na génn nit ci diine ji léegi loolu nan ngay xalaate ñu naan la new ay won xaddis euh, wala xaraj lu waaye wax baax na mukk ah, mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk léegi fermons cette parenthèse et continuons fi ñu yemoon léegi xam nga gaa yi moo tax fii jàppal euh, baleen rek non tey insha baleen rek ku mer na mer ku mer waaye dëgg la ñuy wax de mooy ci côté Seyna Abu Zar lañ ne boo gisee téere yi siira yu bari yi nettali ak tamit surtout ñu bees ni hein ay ñuy nettali dangay gis téere yi dañoo bari ay xulafaa ur-rashidun waaw mooy ñu bees ñu koy bind te amuñu bagage ci xadiis te tamit amuñu pas-pas bu wér moytul ma yooyu waaw moytul ma yooyu ñu bari sànk nañ leen waaw ñu bari sànk nañ leen wala ñuy bind ci saxaaba yi radiyallahu anhu wala ay période ci ñoom te amuñu pas-pas bu baax te amuñu bagage ci xadiis ñu bari sànk nañ leen ñu bari dañuy nettali Euh, riwaaya bi nga xam ne mooy sayf bi ñu la doon wax sànq sayf ibn Umar xoolal ma lool rek <laughs> matruuk muttahamun waaw malgré li muy nekk un historien connu <laughs> ay waxam jarul la dàq ganaar ku ñuy tuumal la ci kàcc waaw imaam at-Tabari mooy riwaayam bi moom la gaa yi cël naan naan lan sayfu moo ko soloo sayfu mi la wax sànk kon yow léegi ñun xam nañu kon mbir mi léegi mooy lii moom jëlal croix baareel dóor ci jaasi mu daanu càllale bi ak la ci biir lan lañuy wax dañ ne Seyna Muawiya dafa amoon ak problème ak Seyna Abu Dhar léegi Seyna Abu Dhar hein Seyna Ousmane mu Muawiya mooy bi mu nee Sham ndax Seydina Abu Dar dafa demoon dafa newoon Sham mu am ak problème ak Seydina kan Seydina kan Muawiya problème mu lan mooy ci wàllu alal yi xaaral rek xaaral bañ pare fii am na lu lay leeral après léegi mu bind Seydina Ousmane mi xalifa ne ko ah moom en tant que gouverneur de Sham kene ko Abu Zar kat mu ngi yàq nit ñi fii mooy mu ngi dugal ci nit ñi ak dissidence ak bañ a dégg ndigal ak bañ a topp li nga xamante ni mooy mooy semer trouble daal parce que bu dee mooy waajoo xam ne semeur de trouble waaw mu ngi commencé dugal ci biir xelu nit ñi di yàq afsada naas inna Aba Zar qad afsada naas alayna yàq na nit ñi suñ kaw tax na ba kenn dootuñu déglu dootuñu tepp dootuñu déggati li nga xam ne mooy dootuñu respecté loi rek fa qaala lahu Usmaan mu ne Seydina Usmaan ne ko arsilhu ilayya yónnee ma ko léegi mu yónnee ko mu ñëw Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ah yonent Seydina Usmaan radiyallahu anhu daal di koy daal di ko fay kii mooy euh, lessive ko bu baax mooy wax ko fa wax yu tàng ba pare nag ne ko aywa génnal dëkk bi waaw léegi demal rabada foofu waaw léegi moom xam nga loolu loolu la wax xam nga ne liy wéru léegi hein mooy li ma naroon wax ba bala ñoo ñëw ci riwaay bi nga xam ne nag moo wér déglul rek déglul rek tey mu leer mooy gis nga bokk na ci gaay ni ñuy fomante dañuy jël bokk na ci bokk na ci te loolu rek la ñuy wax am na côté yu bari moo tax loolu vraiment dafa laaj jaroon na sax étude kese ci kàccikat yeeg ak histoire ni ñu ko bindeeg gaa yooyu ak tamit yi nga xam ne mooy am na fomantekat yooyu xam nga ñëw fomante loo xam ne amul cosaan loolu day xaw a garaaw mais nan la ñuy créer dañuy jël histoire boo xam ne am na bu am la mais ñu dugal ci yoo xamante ni amul mooy liñ naan waa ji day yokk voilà yokkukat la mooy day ñëw nettali say wax lii nga wax de yow wax nga ko mais da ciy dugalaale lu gën a garaaw gi wala mu gën a embellir affaire bi gën koo rafetal te mbir mi nii mooy cosa mooy mbir mi ci ka am na mais nag sauf que ni ma ko waxe waxe na ko noo xam ne vraiment kii ko dégg day jàpp ne mbir yi lu ñaawe lii la demee alors que demewul noonu loolu nag la riwaaya sayfi bii def léegi xoolal riwaay bi wér te kan moo ko solo imaamul Buxaari ci kitaabu zaka baabu maa addaa zakatahu fa laysa bi kanz waaw mooy xadiis bi foofu këne ci kitaabu zaka la ko imaam al Buxaari rahmatullah alayhi solo këne bunt bi nga xam ne moom la def képp koo xam ne lépp loo xam ne génn nañ zakatam alal ju ñu génne zakatam loolu nekkul ak denc waaw mooy lan mooy alal bu ma ci xasee génne zakat azaka moo ci àq gi ma ci war a génne bu ma ko ci génnee leneen li je ne suis pas obligé ma ma ñëw di génne sama alal gi ci des parce que ren satisfaire naa samay besoin kon nag léegi je suis obligé li ci des ma ma ma ma ma ma ma ma ma jox ko ñi ñi ñàkk loolu déedéet boo génnee li nga xam ne mooy zakat gi jeex na voilà baabu buntu. maa addaa maa addaa zakata ho lépp loo xam ne génn nañ zakatam fa lay sa ndenc du loo xam ne naan waa ji de daa de daa am ba desal te nit ñi ñàkk fi kon moom da ko war a joxe déet parce que xam nga Seydina Abu Zar radiyallahu anhu moom loolu mazhabam la woon waaw moom affaire u zahab ak fidda ñépp ko mooy xam boroom xam-xam yi xam nañ moom dafa gisoon ne nit ki bu aajoom bu fajee aajoom ci yooyu dafa war a jox li ci des waru ko war a garder da ko war a saraxe lépp da ko war a génne waaw loolu nag da ci wuute woon ak jamaahiru saxaaba waaw léegi daanaka waxu imaam Abu Zar bi gisatoo ku ko wax mooy que ne ku fi amati alal boo xam ne yow doy na la doy na say besoin li ci des da nga tu es obligé nga daal di koy joxe waaw waaw ci wàllu or ak fidda waaw mooy boo génnee mbir mi jeex na léegi hein nan ngay xoolee nan ngay gisee loolu mooy mooy kii ama léegi nag Seydina Abu Dar moom lool mooy moo doon mazhabam loolu la jàppoon que nit daal lépp lu loolu lu ëpp ci sa aajo danga koo war a waroo ko téye mooy rënk warootu am ah war ci wàllu or xaalis dangaa war a joxe li ci des voilà ak yi nga xam ne dañuy taxaw place xaalis ak or boo ci amee lu la doy daal dangaa war a joxe li ci des loolu nag loolu nag la Seyna Muawiya d'accord woon ak moom sëy Seyna Muawiya xaj mais saxaaba yëpp presque man gisoo keneen léegi moom ijmaa la boroom xam-xam yépp amul kenn koo xam ne danaan ku fi am alal gisoo mazhab bu naan ko fi am alal nañ ko euh, bu amee lu ko doy léegi li ci des yëpp da koy war a joxe par force déedéet léegi nag riwaay bu wér bi xoola euh, kii dane Zayd ibn Wahb dane marartu bir rabada te lii moo wér ci mbiru Abu Zar xam nga moom nag mooy bii gaa yi waxuñ ko Seydina Usman foofu mais bii dafa bokk ci li nga xam ne genre orientaliste yi genre na kibaar yi dañ koy tuddaale naan loolu bokk na ci li tax kën Seydina Usmaan li mu def du yoon ay kii nii waaye il n'était pas légitime kii jàpp gaa yi di leen fitnaal Seydina Abu Dar xoolal saxaaba bu mag bi ñoom kañ la leen saxaaba mu mag daal di yitteel ñoom hein naafiq kañ la leen ab saxaaba yitteel bañ naan bu mag léegi euh, euh, Zayd ibn Wahb rahmatullah dina dana damaa jaar marartu bir Rabada damaa dem Rabada romb foofu parce que Rabada benn dëkk la bu nekk diggante benn village la boo xam ne juste boo génnee Médina ah waxoon nañ la ko ci yoonu Makka bi tuuti booy dem Makka mais sorwul Médina noonu ci village yi gën a jege Médina la bokk léegi mu ne dama faa romb fa ida ana bi Abi ma daal di fay romb Abu Dar fa qultu ma ne ko man Zayd ibn ma anzalaka hadha al manzil ma ne Seydina Abu Dar mais lan moo tax nga fii nii nga nekk fi yow rek ka fi nekk ah xaala nee na Seydina Abu Dar ne ma lii mooy riwaaya Imaam al-Buxaari bi ah radiyallahu anhu bi-Shaami faxtalaftu ana wa Muawiyatu fii wallaziina yaknizuuna ad-dahaba wal-fiddata mooy suuratu nekk ci suuratu Tawba di suuratu Baraa mu ne damaa newoon Shaam mooy damaa nekkoon fi nga xam ne mooy Shaam Shaam laa newoon Euh, léegi muy siri boobu bi ma fa nekkee nag man damaa wuute ak Seydina ak Muawiya xool ni mu ko waxee ak gaa yi fële ni mu ko du gaa yi ni mu ko nettalee Sayf ibn Umar riwaaye Sayf bi nga xam ne euh, kàcc yi moom da cee léegi euh, xoolal wax mu ne man damaa ne woon Sham waaw après ma wuute ak kii Seydina ak Seydina kii Muawiya ci aaya bi nga xamante ni nii moom la suñu boroom naan walladina yaknizuuna dhahaba wal fidda ñi nga xam ne dañuy rënk li nga xam ne mooy or ak xaalis waaw ba pare dane summa la te ñooñu du duñu ko dépenser fii sabilillah mu ne duñ ko dépenser ñoo la doon wax ne ñooñ bu yowmal qiyaamee dañuy seen lool lañuy lañuy ruuyal xóoyal ko di leen ko ñaas léegi moom nag Seydina Abu Zar en moom foofu la tegoon moom kenn du ne tamit amul woon fu mu teg mbir mooy moom aaya boobu la jàppoon ne kon comme que suñu borom dane alladina ñooñ la la ne ñooñu bu lay wax foofu ci aaya boobu ñi nga xam ne dañuy rënk ak zahaba li nga xam ne mooy or bi wal fiddata ak xaalis bi ah thumma la yunfiquna te dañ koy rënk te duñu ko dépenser ci li nga xam ne mooy yoonu yàlla ñooñu nag la wax nga bégal leen ci mbugal mi nga xamante ne moom la wax noonu ne dañ leen di ñaas kii yi waaw dañ leen di ñaas li nga xam ne mooy yooyu waaw fa bashirhum bégal leen bi azabin ci mbugal alim bu tar waaw dañ leen ciy lakk yawma yuhma alayha fi naari jahannam fa tukwaa biha jibaahu wa junubuhu wa zuhuruhum naan leen hada ma kanaztum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum taknizun alxuraan dane gaa yi nga xam dañuy rënk seen alal yi hein bés bu yowmal qiyaamee buñ ñëwee xam nga nuñ la nu ma leen def damay koy lakk mbir yi bañ tàng jër seen alal yooyu xóoyal lakk leen jël leen di leen ko ñaas ci seen seen seen seen xar kanam yi ak seen wet yi ak seen dëgg ginnaaw yi naan leen walla hada lii maa kanastum li anfusikum du yéen a ko rënkoon non lii ngeen rënkoon ci alal ngir seen bopp waaw léegi nag fa zuqu mos leen maa li nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taknizuna doon ko doon ko rënk waaw léegi nag Seydina Abu Dar moom dafa jàppoon ne fii nii lii mooy képp koo xam ne dafa yor xaalis ak or or ak xaalis te mu ëpp say besoin kon lii al alquran day wane danga nga ko war a joxe boo ko joxewul bés boo deewee or yooyu lingot d'or yeeg yooyu yépp ak lingot argent yi la suñu borom di xóoyal hein ñu la koy ñaas sa xar kanam yeeg sa wet yeeg sa ginnaaw yi naan la mosal lii nga rënkoon moom lañ lay teg nii moom dafa jàppoon ne loolu mooy kon nit ki lu aajoom bu dépassé aajoom li ci tegu ci xaalis ak or da ko war a joxe waaw sinon lii moo lay dal sauf que ji waa jamaahir dañ ne non loolu mooy ñi nga xam ne summa la yunfiquna fi sabilillah mooy génne wuñu zakaatam mooy ñi nga xam ne dañuy am alal mu ñu yeb nisaab mu am nisaab ñu war ciy génne zakat te génne wuñ ko ci ñooñu la alquran di wax waaye waxul ne gaa ku am kii rek non non mooy gis nga kon Seydina Abu Dar moom fi mu fi mu dégg mbir mi alors que <laughs> moo tax Imaam al-Bukhari def buntu bi loolu baabu. maa adda zakata woo falaysa bi kanz ngir dëgëral ne lii waa jamaahir wax moo dëgër contrairement wax li al imam bu Abu Dhar radiyallahu anhu jàppoon léegi nag xool Seydina Abu li mu wax Zayd ibn Wahb mu ne ko marartu bir rab mu ne eh, eh, ba moom Zayd ibn Wahb nee na ma ne ko mais ma anzalaka hadha al manzal manzil bi ma rombee Rabada fekk fa Seydina Abu Dhar moom kese moo ko ak benn jaamam ma ne ko mais Abu Zar lan moo tax yow nga kan moo la wàccewu fii lan moo tax nga dal fii nekk fii yow ci village bi yow kese xaala mu ne kuntu bi Sham faxtalaftu ana wa Muawiya fii walladhina yaknizuna dhahab mooy aaya bi ñu wax sànk wal fidda ma ma ma wuteeg ak Muawiya ci aaya boobu aaya bi ñu wax sànk nekk aaya 34 ci suuratu Tawba mu ne man fa qaala Muawiya nazalat fi ahlil kitaab ne lii nii ci waa ahlul kitaab la wàcc wa qultu ana fii naa ci ñun ak ñun ñépp la wàcc waaw mooy Seydina Abu Seydina kii Muawiya dafa jàppoon ne aaya bi ci waa ahlul kitaab lay wax mooy amaana moom dafa jàppoon ne aaya bi concerné wuñu waaw kon ñun jullit ni kon moom shar'u man qablanaa jàppul woon lool que ne aaya bii day dox Seydina Muawiya Seydina Abu Dar nee na ma ne ko déedéet nazalat fii ah, ne ko nazalat fii naa wa fihim dafa wàcc ci ñoom ak ci ñun waaw mooy dafa wàcc ci ñoom ak ci ñun mooy loolu eh, mooy Seydina Abu Dar fii nii mooy wax na dëgg mooy moo ja moom moom eh, mooy eh, li nga xam ne moom la wax mooy ne Seydina Muawiya moom ni mu ko jàppe que ne ñële la mooy mbir mi ko dañoo concerné tamit comme ni Seydina Abu Dar wax lool la mais mais wax ji mooy la wax ji mooy ñooñu mooy ñi ci joxewul seen zakat voilà parce que xam nga xam nga ni bopp aaya bi waaj jóge la moo tax tamit Seydina euh, Muawiya it li mu wax moom dafa kolewu ci aaya bi parce que aaya bi dafa commencé yaa ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al ahbaari war ruhbaani la ya'kuluna amwalan naasi bil baatil wa yasudduuna an sabilillah walladina yaknizuuna ad-dahaba wal-fiddata wa laa yunfiquunahaa fi sabiilillah fabashshirhum bi'adaabin aliim ba ni muy jeexee loolu mooy aaya bi beneen aaya bi ci tegu mooy mu continuer ko yawma yuhmaa alayhaa fii naari jahannama fatukwaa bihaa jibaahuhum wa junuubuhum wa zuhuuruhum haadaa maa kanaztum li anfusikum fadhuuquu maa kuntum taknizuun mooy aaya bi fi mu tàmbalee moo tax ñoom ñaar ñépp a wax dëgg <laughs> waaw parce que Seydina Muawiya ni aaya bi commencé moo tax mu ne déet aaya bi waxul ak ñun waa ahlul kitaab lay wax ndax dane yaa ayyuhal ladina amanu e eh, yéen ñi gëm yàlla yëg leen ne inna kathiran min al yi gis nga fóore yahud yi muy boroom xam-xamu yahud yi ñu ëpp ci ñoom war ruhbaani ak seen rabbin yi ak seen ñii naan dañuy jaamu yàlla chrétiens yi ak yooyu ne dañuy dañuy dañuy monastères yi lañuy nekk ak seen synagogue yi duñu fa génn di jaamu yàlla kese mu ne gis nga li ëpp ci ñoom hein gis nga la yàquluuna amwaala naasi bil baatil dañuy lekk alalu nit ñi ci caaxaan ñëw leen def rédemption seeni péché ngeen joxe fa xaalis ñu ñëw toog di ci dunde ci loo xam ne dara buur yàlla waxul ut leen intermédiaire ngir jéggalu ma mu ne kon ñoom la na dañuy lekk amwaala naasi alalu nit ñi bil baatil ci caaxaan wayasudduuna ba pare an sabilillah ñu dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla bi ndax ñoon ñooy barrières yi nga xam ne ñooy tax nit ku du jàll gis nga bari na ñu nit léegi ci l'islam bi sëriñ yoo xam ne ñooy barrière u gaa yi taalibe yi allah allah xoolal eh, eh, eh, Seydina Abdul Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaax mooy mooy waxuma bu bu bu tiwaawoon de sëriñ mooy ti turandoowam turandoowam li mu doon wax ci ci ci ci al Ibriz radiyallahu anhu këne bi muy wax taalibeem bi Ahmad ibn al-Mubarak rahmatullah alayhi kene naan ko po bi ne dañu àndoon mu naan ko gis nga pont pont bi mu koy war benn pont naan ko lan lay jariñ mu ne ko pont bi de ah li muy jariñ de mooy jóge côté bii ci yoon wa nga xam ne mooy mënuñu woon a jaar avant pont bi mooy comme boo xam ne dañ koo teg ci kaw ndox mi comme waa Ndar xam nañ pont boobu pont bi li muy jariñ comme bu mel noonu mu ne ah pont bi de li muy jariñ mooy jóge ci côté bii mu mën ñoo yóbbu ci beneen côté bi mu ne ko nag gis nga sëriñ lool kese nag lay jariñ mooy yow da nekk foo xam ne àggagoo ci yàlla nit ki moom mooy pont bi nga xam ne sëriñ bi daa war a nekk pont bi nga xam ne moom ngay jaar ngir àgg ci yàlla léegi nag mu ne ko fi pont bi newatul nag mooy bu dee jariñatul loolu mu ne ko kon mu dee nit ki mënatu faa jaar ci pont bi ba àgg beneen côté bi mu ne kon dootul am jariñ mu ne voilà mooy loolu kon affaire bi mooy sëriñ noonu la war a mel aw kama qaala radiyallahu ta'ala anhu mooy sëriñ noonu la war a mel mooy ne am na ñun nag léegi boo seetloo mooy sëriñ si ñooy obstacle pas ñépp am na ci ñoo xamante ni nii ñooy obstacle bi tax nit ñi du ñu àgg fenn du ñu xam seen borom du ñu xam yonent bi sallallahu alayhi ndax sëriñ bi walla iyaazu billah xam nga ne kooku jaru ko batral à brèche waaw moom mi waroon a nekk sa di di la jokkale ci yonent bi sallallahu di la jokkale ci borom bi mu far nekk ki nga xam ne moo tax yow doo fa masa àgg jamais doo leen gis doo leen xam sax ba leen di bëgg ngay xëy nag di sonn ci lool foog yaa ngi ci dara wa yaxsabuuna annahum ala shay ñu jàpp na ñu ngi ci dara ndeke ci tuus loolu nag ak a bari suñu réew moom bari na fa léegi waaw soo xam ne àddina bi sax dafee bari léegi waaw ñoo xamante ne ni gaar yi leen di topp foog ne ñii ñoo leen di àggale ca yàlla waaw ndekete yoo àggalewuñ leen fenn waaw waman tawassala bi waasilin wasal waaye waman tawassala bi xawma lan qati'in wala lan infasal ku fi ku fi <coughs> jokk ci koo xam ne moom moom day jokkaate mooy moom ni mu war a def jàpp sa waxu sëriñ bi indi la ba ci yonent bi alei saatu salaam ne la ah diw de mu ngi nii ci yow la bëggoon a àgg indi naa ko kon man sama jaan wàcc na loolu la war def mais da koy jox sëriñ si ñu bari léegi dañ leen di jox sa loxo yeneen saa saa nekk fële ca kanam ñoom ñu dëpp fi nga jógee ñu jaar côté yooyu di dem jaar jaar jaar contraire bi yow loolu nan nga koy gise moo tax na iyaadu billah aadana allahu min al ghururi yàlla nañu buur yàlla daal di musal ci ci ci woru léegi mu ne kon gis nga gaa mooy ne gis nga rabbin yi ak monas gaa yi euh, moine yi ñu ëpp ci ñoom la yàqulu na dañuy lekk am wàlla naasi alalu nit ñi bil li ci caaxaan ci neen ha ba pare yemuñu foofu ah, bu ñu fa yemoon sax mu tane wa yasudduuna an sabilillah ñu dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla ñoo tax nit ñi man ñoo xam seen boroom ndax ñoo fi obstacle yi taxaw ne leen pour nga xam leen fokk nga jaar ci ñun te boo jaaree ci ñoom bloqué mu ne nag ci ah, suñu boroom nag ne walladina ci même aaya bi ak ñi nga xam ne yaknizuuna dhahaba dañuy nëbb di denc or wal fidda xaalis wala yunfiquunaha te duñ ko dépenser fii sabilillah ci yoonu yàlla fa bashirhum ñooñu bëggal leen bi adaabin ci mbugal alim bu tar moo tax Seydina Muawiya ne déet Seydina Abu Ba euh, Abu Dar aayat bi waxul ñun de waa ahlul kitaab déggoo leen wax yaa ayyul inna kathiran min al ahbar Seydina Abu Dar ne ko déedéet dafa wàcc ci ñoom ak ci ñun mooy Seydina Muawiya am na part de vérité bi ndax aaya bi bu ci kaw noonu loolu lay niru mais boo seetee ba ci biir aaya bi li ñuy wax mooy day wax ñoom mais dañuy wax ñun kon ku ci nekk ci ñoom am na dëgg même bu dee ne waxu Seydina Abu Zar mooy li gën a noon ci côté bii que ni aay bi moom du ñooy kese léegi nag bi mu demee noonu mooy xam nga yu mel noonu bu amee jiit bi yu mel noonu gars dañuy commencé euh, man na indi genre division moo tax yonent ma ne sax xam nga yow na ko ci Seydina Xaalid ibn Walid ah ah loolu gisoon nañ ko. bañ doon gis na tarjama naa Xaalid ibn Walid ba mu ne waa ji waa ji amoon kii naa Xaalid jël ko muy mu doon kaas yoneen saa saa ñëw muy wax mu ne ko dara bu ko jox dara fekk mu naan ko eh, waaw waxoon naa la ñëw yeneen saa salaam naan ko waaw waxoon naa la ne bu ma la ko waxee dina ma ko delloo mu ne lan yeneen saa salaam ne ko jëlaat waaw jëlaatal affaire bi est-ce que man ngeen bàyyi bu ma jiitee ay nit ngeen di am ñu ngeen di wuteeg ñoom ci mooy comme loolu nag la Seydina Usmaan nag doon bañ. nee na Seydina Mu euh, euh, Abu Dhar ne man bi ma wuteeg Seydina Muawiya ci aaya boobu hein ndax est ci ñun la wàcc wala ci waa ahlul kitaab kese wala ci ñun ak ñoom mu ne wa kaana bayni wa baynahu fi dhalik fa kataba ilayya Usmaan fa kataba ila Usmaan yashkuni anni atakallamu fi hadhihi al masaa'il wa uthiru naas léegi nag ci loolu masala boobu sama digganteeg moom amoon ci ñu amoon ci xëccoo mu bind nag Seydina Usmaan radiyallahu anhu di ma jàmbat que ne eh, man damay eh, damay wax ci masala yooyu yu wuuteeg mooy ñoom li ñu jàpp mooy li nga xam ne ñoom ñuy doxal loolu lañ jàpp te boroom ta ay boroom xam-xam lañ ñoom waaw que ba pare lool mën na xëcc nit ñi mën na ëffal nit ñi tax ñoom ñuy commencer di am fitu léegi ñoo ah waaye comme que am na daal koo xam ne moom day taxaw fii naan waa ji njiit bi gouverneur li mu wax daa juum yu mel noonu kon ñu nit mooy gars yi foofu lañ commencé di jéem a ñeme léegi nag mu bind Seydina Ousmane radiyallahu anhu Seydina Ousmane nee na bind fa kataba ilayya Ousmane an aqdimil Madina ne ma bind ne ma ñëwal Medina fa qadimtuha Abu Dhar nee na ma ñëw nee na fa kasura alayya an-nas hatta ka'annahum lam yarawni qabla dhalik nee na nit ñi bi ñu yégee ne maa ngi ñëw mais nit ñépp a génn parce que gars yi dañoo génn bi ñu yégee ne Seydina Abu Dhar ñëw Medina daar mais gaa yi baree génn di gàttandu Seyna Abu Dhar radiyallahu anhu mu nee nag ñu ngi mel ni ma suñu ma woon a gis ma su ma woon a dëkk ci dëkk bi waaw waaye ah, ah, nii loo nee mu mel ni gaa yi ma suñu maa gis <laughs> mu ngi mel ni ka annahum lam yaraw nii qabla dalik mais nit ñi mel ni ma suñu maa gis Allah génn di ko tatagal di ko xaar di ko di ko accueillir ñépp naan Abu Dhar Abu Dhar Abu Dhar ngoog ñi ko xaw jotul woon a xamit te doon dégg ay mbiram mu kawe moom Seydina Abu Dhar nee na bi ma ñëwee nag mu ne fa zakartu zalika li Usman ma dem bi ma ñëwee ci Seydina Usman gis nga Seydina Usman ñëw ko rek ne ko yow yaa def lii gis nga contraire ak këlële ak ak bële hein ak bu bu bu bu bu sayfu bi saway mu ne dafa ñëw fa mu Muawiya ila Uthman fa annabahu mu réprimander ko daal di koy kii hein xoolef <laughs> riwaay imaamul Buxaari bi rahmatullahi alayhi ni mu wax nee na fa zakartu zalika li Uthman bi ma agsee mu déglu ma sama version parce que kuy àtte doo doo déglu kenn rek nee na bi ma ko waxee fa qaala Usmaan nee na Seydina Usmaan ne ma in shi'ta tanaxayta fa kunta qariban mu ne ko fa dhalika alladhi anzalani hadha almanzil waaw walaw amaru alayya habashiyan la sami'tu wa ata'tu allah allah allah naafiqi amati nañ problème de xoolal fi Seyna Abu Zar nee bi ma ko waxee Seyna Ousmane xam nga lu ma wax fa qaala ma bi ma ko nee non aaya bii lañ wute Seyna Muawiya nee na moom mbir mi ci waa ahlul kitaab rek la concerné ba moo tax kon la ci nekk moom ñoom rek la concerné jëfe ko ma ne ko déet ñun ñépp la waa ahlul kitaab ak ñun nee bi ma ko waxee Seyna Ousmane xam naa fi mbir mu ne inchita mu ne ko boo bu la soobee de bu la neexee yow Abu tanax tanaxayta mooy fa kunta qariban mooy nga nga nga dandu mooy nga jógee nga nga nga bañ a nekk Medina bu la neexee ah yaay xool bu la nga bañ a nekk Medina fa kunta qariban mais nag nga nekk foo xam ne fu jege la foo xam ne bu ma la soxlaa dinaa la mën a gis te tamit dinaa mën a àcce ci yow waaw in shi'ta tanaxayta fa kunta qariba bu la neexee nga dandu mooy nga ut foo xam ne fa ngay dëkk mais nag bul sori Medina te loolu mooy bu la neexee la yaa xoola bu la neexee nga fii neewu ko sax dellu Sham bi ah, xoolal xoolal rek mu ne neexee nga dandu fa kunta qariban mais newal fu jege nga nekk fu jege Seydina Abu Zar ne taalibe bi Zayd ibn Wahb fa dhalika alladhi anzalani hadha al manzil loolu nag ma Seydina Usmaan wax radiyallahu lool de moo ma indi fii moo tax ma tànn xool fi gën a jege muy Rabasa ma ñëw fii Rabasa toog fi nekk fi mu ne walaw amaru alayya mu ne ko te yëgal gis nga ñoom moo xam Seydina Usmaan ak ñi mujj yi nga xam ne ñépp def nañ ay njiit lañ ci man ay gouverneur ay yooyu yépp nga xam ne samay kilifa lañ man Abu Dar wallahi walaw amaru alayya xabashiyan la sami'tu wala ata wat naa ci yàlla ne ñu defoon jël ab éthiopien waxoon naa la lu taxoon yonent bi alei salaatu salaam joxoon exemple boobu waaw parce que dafa improbable mu ngi mel ni wañu ñu ko waxe woon Europe ñu ne la ab migrant moo mujj nekk président de France hein ñu toog am migrant boo xam ne daaw la ñëw daaw daaw daaw la jaar ci mbëkk mi ñëw nekk président France xam nga loolu yow dañ naan lu improbable loolu mais mu ne même loolu bu amoon ab éthiopien buñ jëloon ne ma moom moo ma jiite teg ma foo xam ne ci ci sous sa laay nekk ci ay ndigalam laay dox wallahi la sami'tu man Abu Dhar dinaa dégg ay ndigalam wa attente dinaa ko topp allah allah parce que loolu la koy yonent ba ne saar waxoon waaw waxoon du loolu temps waxoon nañ la ko yonent ba ne saar saar dana ko woon mu ne ko waa bu dee nag njiit bi damay tooñ day kii di jël sama alal mu ne ko même bu dee day jël walaw darabaka wa axada maalik maalak même bu la dóoree jël sa alal fekk wax digalu leen weddi yàlla ak bañ koo jaamu mais sa àq rek lay jël bu dee lool kese la même bu dee lool la même bu la dóoree jël sa alal déglul ah nga topp waaw Seydina Abu Zar naka la ko yonent bi saa saa di waxee lool mu nekk saam di xëccoo naan ay kii di di di di di di di di di di di di kii ah di jouer les les les les troubleurs mooy gis nga ni mu wuteeg riwaaye sayf bi sa way xoolal li mu wax rek Seydina Omar na ko bu la neexee ne nga nga dandu nga xool foo xam ne te kat yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moom Seydina Abu Dar ci boppam. kon premièrement bala ñoo jàll ci loolu mooy kon gis nañ ne naafiq yi kàcc-kàcc yi riwaaye bi bi ñuy tax toloo nekk ci moo tax ma la la euh, euh, téere yooyu ay imaam at-Tabari même hatta al-Bidaaya wan-Nihaaya bu amal Haafiz Kathir kàcckat yu bari dañ ciy jële ay wax di ci dëgër loolu ñuy wax mais ñoom def nañ li leen war indi nañ càllale yi comme li imaam at-Tabari wax léegi hein kon léegi leer na ne est-ce que Seydina Abu Dar Seydina Usman da koo dàq hein ne ko génnal nga dem Rabada daal di koy gëdd te est-ce que Seydina kon gis nañ ne est-ce que da ko fa gàcceel fële Sham muy ko doye mu daal di koy dàq ngir mu ñëw Medina xam nga loolu loolu lépp moins cere riwaaye yi historiens yi wax mais du historiens yi ci seen bopp ndax ñoom leeral nañ seeni càllale voilà mooy damaa bëgg wax ya nekk ci seen téere moo tax diw ku baax la bind nag téere que téereem la fa nekk lépp jub loolu mooy mooy lan loolu wolof nag lool mas naa la wax benn jour que ne wolof mënu la def différence boobu sëriñ bu baax la jaamukatu yàlla la waaye bokk na ci wàllu yi gën rëy mais téereem bii nii am na loo xam ne wérul loolu wolof manu koo xam lamdaa manu koo xam danaan mukk yow dangaa bëgg wax sëriñ bi dafa bind loo xamante ne sëriñ diw dafa bind loo xam ne ci téereem bi loo xam ne demewul noonu mais dañ naan la mais bu demewul noonu qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que l'on dise dañ naan demee na noonu parce que mooy sëriñ diw te bu doon keneen wala kuñ xamul auteur bu ñu xamul woon buñ ko liiroon te gisuñ auteur bi ne lii demewul nii wala lii njuumte la mais loo bëgg dañ naan njuumte la ci ay teggin lii njuumte la mais loolu kese la <laughs> mais te kon mooy leer na kon que ne Seyna Abu Dar non seulement Seyna Muawiya dàq ko te tamit Seyna Usman dàq ko kon kay leer na ne kon loolu kadib la mooy riwaaye bële te gis nañ nga fa ne mooy sayf wax nañ la ay mbiram léegi waaw hein Seyna Abu Dar ci boppam am na leneen déglul moom ci boppam dane hein yonent bi alayhi salaatu salaam sax daa bokkoon ci lim ma dénkoon comme ni ko imaam ibn Sa'd solowe at-Tabaqaat Seydina Abu Dhar ci boppam ba mu demee Rabada hein dane sami'tu li tax ma ñëw tànn Rabada sax mooy sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ida balagha al-binaa'u sal'an fakhruj minha ne ko Abu dama lay dénk parce que yonent bi saa salaam xam na Seydina Abu Dar tempérament am ak ni mu meloon xamoon na ne dund ci ngan di agglomération yi ak yi mel nii loolu day jafe ci moom parce que xam na moom ni mu meloon ci côté surtout côté alal mazhab bi mu ci amoon yonent bi alayhi salaam xamoon na lool ci Seydina Abu Dar waaw mais kon moo tax mu ne ko mu ne ko man mu ne Seydina Abu Dar ne man yonent bi alayhi sax moo ma ne woon ida balagal bina'u salan gis nga Medina mooy dëkk day yokk surtout dëkk boo xam ne nit ñu fa ñëw di dëkku yonent bi alei sat salaam mais dëkk yii da gis ku xamoon Lyon yaa quelques années ñëwaat Lyon da ngay xam ne Lyon ginnaa yaatu ginnaa yaatu fi nga xam ne àll dand fooy fooy la woon bu yaatoo géyee gis gaa yi dégg dëkk nañ foofu yëpp boo ñëwee Dakar Dakar waaja waaja xamoon mil Dakar 1985 bu ñëwaatee dina xam ne Dakar Dakaru 85 1985 ak Dakaru 2018 hein 4 juin 2018 wuute na dina xam ne Dakaaru 4 juin 2018 na ak Dakaaru 2004 1985 mooy dañ yokk mu ne man yonent ma lay saab moo ma ne woon ida balagal binaaw bu kër yi di yokk di yokk Medina di yokk di yokk ba àgg salaan mooy ci biti Medina foofu hein bu àggee bërëb boobu foofu noonu salaan faxruj minha yow Abu Dhar na nga génn foofu na nga génn Medina mooy bu fa nekk utal feneen nga dëkk fa kon kay léegi ana kàcc yu leer yi kon Seyna naa Zar naka la orientaliste wala naafiq boo xam ne day taxaw naan bokk na ci li nga xamoon moom la ñuy wax Seyna Usmaan waaye que mu ngi nii daa sonal Seyna Abu Zar daal di koy fitnaan lan la ko fitnaale beneen am na beneen kàcc bu ñu wax Seyna Abdullah ibn Mas'ud tamit boo xam ne existé wul du tout naan Seyna Usmaan da ko lu waxu caaxaan yooyu mooy la Seyna Abdullah ibn Mas'ud mais man gars yi man man gars yi xamaa foog ne seen xel yi dootul toog quoi ndax xam nga booy kàcc mais da ngay xool sax lu xaw a logique bokk nga kàcc lu xaw a logique bokk même bu dee lépp a bon mais di kàcc loo xam ne ba gars yi gars yi gars yi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy caaxaan quoi vraiment c'est des caaxaaneurs internationaux quoi léegi kon mooy kon côté Abu Dhar radiyallahu anhu kon leer na <laughs> leer na kan lañ fi kan lañ fi gis soo xamante ne Seydina bu Dar dañ ko fitna fan lañ ko fitna la mu ngi nii xadis bi mu sax Imaamul Buxaari wax naa la bunt bi wax naa la téere kitaabu zakat la ne demal nga seet demal nga seet te nga bàyyil ma caaxaan yi ngay dégg ci téere ci kii yii nii ñu koy tasaare ak yu bees yi gaa yi bind ay benn waay jóge ne bind téere ci yooyu wala def tarjama Seydina Abu Dar di ci tudd yu mel noonu alors que loolu du dëgg man lan moo tax gaa yi bàyyi fi moo tax xesatu même xesatu bay'atu Seydina Ousmane gaa yi gis nga xadiis bi mu ngi sax Imaamul Buxaari yi gaa yi fi nañ koy bàyyi topp yi nga xam ne ñoom meex Abu Mixnaf kàccoor yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoom ñoo ko solo ñoo ko nettali ñu topp ci yooyu di faw di mais parce que moo gën a garaaw te tamit mooy doxal seen affaire ñu bàyyi fi xadiisu Amr Amr ibn Maymun biñ tuddoon nekk sax imaal Buxaari ñu ne ko fi dégg nag dégg wér pekelek ni jant njolloor ñu ne ko fi tegg dem ci lëndëm yi di jeex foofu lu ñu wax wal iyaadu billah voilà waaye boroom xol bu taq du gis du du du du du du kii du seet lu dul lu taq voilà léegi nag am na beneen buñ ko tuumaaloon boo fàttale ko mooy yow rayoo al hurmuzaan te al hurmuzaan loolu début ba la woon mooy ba muy doora jël xilaafa gi xam nga waxoon nañ al Hurmuzan maliku Tustar la woon waaw dafa ne woon buuru Tustar bañ ubbee foofu jamonoy Seyna Omar ca réewu Perse ya léegi mu daal di ñëw nekk jullit léegi moom ak Abu Lu'lu'a Seyna bi mu faatee Seyna Omar loolu mooy riwaaya bi bi bi wér hein bi nga xam ne ci lañu faat seydina Umar euh, radiyallahu anhu bi ko Abu Lu'lu'a daal di jame euh, <laughs> Abdullah <coughs> kii Ubaydullah ibn Umar radiyallahu anhu dafa dégg seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu muy nettali ne <coughs> euh, ah bi mu yëgee ne dañoo faat Seydina Abdullah eh, Seydina Omar te ki ko faat mooy Abu Lu'lu al-Majus al mu ne ah xanaa kay du Abu Lu'lu mais man Abdurrahman ibn Awf man ah non Abdurrahman ibn Abi Bakr mais man comme li imaam Sa'id ibn al ne ne Abdurrahman ibn Abi Bakr moo ne hein man de romb naa Abu Lu'lu ay fan. hein laata ñuy faat Seydina Omar ibn al-Khattab ko moom mu ngi nekkoon ak na ak al ñoom ñoo nekkoon ñett ñooñu waaw léegi ñuy doon waxtaan seen biir di wax ndànk nag di am loolu daal luñ doon déeyante liñ doon wax daal ndànk lañ doon wax fañ taxawoon di wax mu ne bi ma leen bettee fa lamma baxatuhum saaru dama leen a bett mooy damaa jekki dama ñëw à l'improviste dama agsi rek ñu daal di tëb nee na bi ñu jógee fa saqata min baynihim xinjarun lahu rasaani waaw nee ma gis bi bi ñu jógee noonu ne bëri benn paaka bu ñaw daal di wàcc wadd boo xam ne ñaari bopp la am waaw nga xam ne li leen boole mooy seen ci digg bi lañ takkaloo voilà léegi gaa yi dem xool paaka bi ñu rey Seydina Ousmane euh, Seydina Omar radiyallahu ñu gis ne même li Seydina Abdurrahman ibn Abu Bakr décrire ne loolu la gisoon keroog bi mu leen bettee mu wadd ñu jóg mu wadd ñu gis ne même bi la waaw mooy li mu décrire loolu la euh, Seydina Ubaydullah ibn Omar ne ah kon baax na mu génn fexe yootal al-Hurmuzan ba kii hmm? dafa teg plan ne ko kaay xool fas wi sama fas wi am naa fas bu baax di alhurmuzan bi mu jiitoo rek bu daal di koy ngàdd ak jaasi waaw waaw mais nee ba mu ko doon rey mu ngi doon wax laa ilaha illa allah mooy bon léegi mu daal di yootal na tamit mais Jufayna ab chrétien la woon Hurmuzan moom al Hurmuzan moom dafa tuuboon mais Jufayna ab chrétien la woon bokkoon ci chrétien wu xiira yi ca agglomération ba comme nañ ko gise woon fële ca wàllu Perse ca Seydina Adi ibn Hatim ah nee na moom moom ma daal di koy fàtt moom it Ubaydullah daal di fàtt ñi ñépp mu fàtt non seulement mu fàtt al-Hurmuzan fàtt Jufayna ñu naan déet mu dem fàtt kan mu fàtt keneen muy doom bu jigéenu Abu Lu'lu'a bu ndaw mu daal di koy fàtt ba pare ne képp koo xam ne yëg na ne def na bokk na ci ñi faat baayam di Seydina Omar ñoom ñépp lay faat léegi nag bi mu demee noonu yor jaas yi di kii say nit ñi wax ba sonn Seydina Seydina bi ibn moo ñëw waaw gars yi di kii muy se Ubaydullah di kii mu mu fexe song ko ba jàpp jaasi ji daaneel ko ci suuf nangu jaasi ji ba pare daal di koy takk dee ko yóbbu ko këram tëj ko këram moom Seydina Sa'd ibn Abi daal di sëtëj Ubaydullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala léegi nag bi nga xamante ne nag loolu am na ah problème am mooy faat nañ nit te lii mooy falaguñu loolu mooy lii gaa yi di wax naan mooy dafa biñ faatee al bokk na liy wane Seydina Ousmane il n'est pas légitime nan la ñuy faate nit nga ñëw faatoo ko faat ab jullit nga ñëw bàyyi ki ko faat noonu parce que di neexalaate parce que lan Seydina doomu Seydina Omar la woon radiyallahu ta'ala anhu léegi euh, kii ne <laughs> ñii ñoo ñii ñoo ñii ñoo wéradi quoi c'est boobu lañu doon ci jamono yooyu Seydina Abdourahman naaw Awf di dajale nit ñi di gisee nit ñi guddeeg bëccëg di waaye daanaka nelawul di xool lan kan ci ñaant Seydina Ousmane Seydina Ali kan lañ war a fal di laaj afiwu nit ñi yooyu jamono jooju la léegi nag bi nga xam ne ci lañu fal Seydina Ousmane hein mu daal di leen ne léegi ci mooy acte bu njëkk ashiru alayya fi qatli hadha rajul alladhi fataqa fi ad léegi damaa bëgg ngeen daal di may jox seen abi ci mbiru Ubaydillah mii nga xam ne moo fi def lii mooy moo fi rey nit ci di fii nii rey fi koo xam ne jullit la mu daal di koy def fi lii voilà léegi mu am ñu ne nañ ko faat ku mel ni Seydina Ali radiyallahu dane woon mais teg ko bi mooy dafa faat jullit al-Hurmuzan kee sax chrétien la mais al-Hurmuzan jullit la kon nag nañ ko faat danga koy nañ ko faat man loolu laa gis am ñeneen ñu ne non duñ ko faat am na riwaaye sax yu ne muhaajiruuna yi lamsaar yi dañoo dëppoo ne dañ ko ne ko faat ko mais le des ñi des ñépp ci population Médine xam nga rek mooy ne ko fi faat mais li gën a dëgër mooy am na ci muhaajiruuna yi ci saxaaba yu mag yi ñoo xam ne ñoom dañ ne woon liñ gis daal jarul ñu koy faat mais nag kon Seydina Usmaan li ñu gis mooy nga daal di koy jox diya waaw léegi ah bi nga xam ne nag ci la wax ji bari ñii naan nañ ko faat ñii naan bu ñu ko faat Seydina Amr ibn al-As ne ne Seydina Usman radiyallahu anhu ne ko yaa amiral mu'minin inna hadha al amra qad kaana qabla an yakuna laka ala an-nas sultaan fa a'rid anhum waaw mu ne ko Seydina Amr ibn al-As ne ko yaa amiral mu'minin yow njiitu jullit ñu ngi di la ko rafal tey tey histoire bii nii bi affaire Ubaydillah bii ba muy xew kenn falagu la woon kon nag comme que noonu la demee mooy bu ci nekk di sonn parce que affaire bi mooy wuti am na ñii nee nañu nañ ko faat leen lañ gis ñii ne buñ ko faat hein kon nag du leen léegi nag ah, bi nit ñi kiiwee noonu Seydina Ousmane ne bon au final mu ne ñépp lay joxal diya comme que al-Hurmuzan man maa fi kilifaam parce que ab étranger la fi Tustar moo noonu buuru Tustar mu ñëw kon mooy kooku ki nga xam ne amul tuteur ci réew mi nguur gi mooy sultaan bi mooy tuteuram comme que nag al-Hurmuzan maa fi tuteuram ndax amu fi kenn kon nag léegi li ñuy def man maay tuteur am en tant que xalifa julli ñi ni may def mooy du ma rey kii Ubaydullah mais nag dinaa joxe indemnité kii nga xam ne moo rey ay nit di koy jox ñi nga xamante ne moom laay génne daal saraxe ko jox ko nit ñi léegi nag loolu nag la gaa yi ne waaye kook dafa waroon lay dañ naan la yow premièrement saxaaba yu bari dañu gisoon ne waruñ ko faat parce que lan te Seydina Ousmane li mu def am na ci droit waaw parce que moom mooy wali yu waaj wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultaana fala yusrif fil qatli innahu kaana mansuura képp koo xam ne dañ laa reyal nit te Seydina Ousmane mooy tuteeram mooy waliyu moo ko fi moo fi moo fi njaati gépp en tant que xalifa kon moom buur yàlla teg na ci yow pouvoir yow mi ñu faatal sa mbokk bu la neexee nga fay bu la neexee nga def leneen waaw mais bu ko neexee mu jéggale moom Seydina Usman ne jéggal naa te tamit euh, loolu benn affaire la mais al-Hurmu ci euh, Ubaydullah ibn Umar radiyallahu anhu huma mais man na am tamit ta'wil la def mooy mooy comme dane mais lii leer na ñii ñoo faat sama baay c'est sûr que moom la parce que jaasi gi kii manu Abdurrahman ibn Abi Bakr xamul xamul woon ñu jaasi ji mel xamul lu mu kii moom da leen gis dalee na a bettoon ñu tëb jaasi ji rey sama baay mu ñëw fekk ko te kii wa kookoo doon wax ki ko rey xam nga Abu Lu'lu bañ ko naree jàpp dafa rendi boppam dafa rey boppam waaw dañ ko dafa rey boppam léegi ki nekkoon ak moom doon waxtaan ak moom ñaar ñooñu foo jaan ma liquider leen mu daal di leen liquider mu daal di leen faat mooy même bu dee ne du loolu la waroon a demee parce que loolu anarchie lay indi. mooy du ñu ne ku ku la faatal kenn yow jógal nga faji ko déedéet mais Seydina Usmaan li def en tant que tuteur loolu mën naa nekk kon nag gars yi seen waxi caaxaan yi ne jàll na le xam naa benn bi nga xam ne la ñuy mujj parce que affaire yi dafa bari quoi ah pour ñu mën a avancé mooy biñ nee ko a ah, bokk na ci li gars yi wax ñu ne Seydina Usmaan liy wan ne eh, kii légitimul te bokkoon na ñoom it bokk na ci mooy keroog ci jàkka ji yële lañ ko waxoon mais. am na yii nii yépp dafa bokk ci yi nga xam ne moom lañ dugaloon ci réewu jullit yi waaw Misr Égypte Irak fay euh, bas Basora Basra ak ak Kuufa ak dugal foofu ci bopp nit ñi que ne lii day war ne Seydina Ousmane légitime la gis ngeen lii ak lii waaye bokk na ci ñuy wax ñu ne ko yow da yokk lu tax nga yokk deuxième noddu ci àjjuma waaw yow yonent mi alayhi salaam benn noddu kese amoon àjjuma. bu agsee ba dugg si nekk ci minbar bi toog ñu daal di koy ñu daal di sëy naa Abu Bakar c'était pareil Seyna Omar c'était pareil yow début bi noonu nga doon def léegi lan moo tax kon nga commencé yokk beneen nodd nañ nan leen ñi xamuñu dara waaw parce que xamuñu dara gisoon nañ keroog ah kan moo ñu jàngal ah aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa irrashidiin almahdiyiin min ba'di addu aleyha bin nawaajiz non kooku moom ku ko xamul ku ne moom loolu yàggul sëñ bi seydina al-Irbaad al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu gis nañ ko fan yee seydina al-Irbaad ibn Saariya parce que Tabuk bokk na ci jooykat yi selon imam ni sax ñi nga xam ne bañ ñee bëgg ñu leen yépp jox leen lu ñu lu ñu mën a fekkee xare yonent ba saab saab ne aw ma lu leen jox ñuy dem di jooy sayyidna al-Irbad ibn Sariya defoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna keroog yonent saab saab dim leen waaree waar boo waaraate wu tar boobu nga xam ne bët yi di ci jooy te te jotale hmm? bët yi di jooy xol yi tiit ñu ne ko lii daa mel ni pour tàggatoo la fa aw si dénk nii mu dénk leen lan alquran ak sunna waaw aleykum bi sunnati waaw mu dekk wa bi sunnati wa sunnati ak sunnaay xulafaa yi rashidun yi ñëw sama ginnaaw te nee woon na alxilaafatu xilaafa gi trente la Seyna Ousmane dafa génn ci trente ans yi hein génn ci yonent bi alei satu salaam la onze début la onze la génn àddina rabiul awal le douze rabiul awal ci la onze Seyna Ousmane nekk lii nii xew-xew bii la trente cinq la dafa génn ci onze ba trente cinq mooy trente ans trente ans yi génn na mais kon yéen da ngeen a feebar wala leen dal yonent bi alei satu nee na jàpp leen ci ñooñu seen sunna waaw te na la def Seydina Usmaan bi mu yokkee nodd ba parce que nodd boobu mooy nodd bi ñuy njëkk a nodd àjjuma te boobu c'est pour parce que la ko daloon moom xam ne amoon na ci expérience xam nga waxoon nañ la keroog bi nga xam ne ci la jamonoy Seydina Omar ci la ñëw jekk rek dégg ñuy nodd te comme que benn nodd boobu kese amoon loolu <laughs> jaroon na préciser nit mënoon na ne mais lan moo tax kon beneen nodd bi xanaa amul woon dañ naan la temps yooyu amul benn nodd kese amoon mooy bu imaam bi toogee dugg see léegi nag moom loolu da cee amoon expérience léegi nag mu bi mu nee xalifa mu indi beneen nodd boo xam ne dañ ko doon def ca côté marché ba <coughs> waaw nga xam ne bu ñu ko fa defee nit ñi dégg xam ne di waajal ngir ah ju kon jumaa ji waajal leen ko bu beneen bii ñëw bañ leen a bett mais loolu loolu la Seydina Usmaan def te saxaaba yépp ci d'accord ak moom te ginnaawam Seydina Ali dafa continuer affaire boobu ñaari nodd saxaaba yépp ba nii may waxee yow tay ajjuma ñaari nodd ngay gis nit ñi di nodd waaw réewu jullit yi ndax lan aleykum bi sunnati wa sunnatul xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin waaw te Seydina Usmaan loolu lu baax la def sunna la te dafa niroog fajar fajar inna bilalan yu'adhdhinu bi layl man na am da koo qiyaas foofu yonent ma lay saar-saam ne bilaal day nodd guddi ngir yee ñi nga xam ne ñooy nelaw ngir ñu jóg mën a waajal fajar ji walla ki nga xam ne day julli di la def ay nawaafil mu gaaw a ngir fexe witar balaa fajar gee jot bu dee kuy woor mu ne kon boo déggee azanu bilaal bum la dogloo bum tax nga arrêté sa xëdd fa kuloo lekk leen washraboo te ngeen naan xatta yu addida ibnu ummi maktum ba imaam seydna amru ummi maktum wala abdallah ibnu ummi maktum mooy ñaari tur yooyu bon loolu gisoon nañ bi ñuy def tarjuma hein moom ba ni muy nodde moom nag bu noddee rek pil jet na mooy mooy kara mooy kii de bu la azan bi nii pil amatul ndoxu ah, amatul xëdd xëdd gi jeex na booy xëdd ñu ne la ah trois heures lan la temps yi trois heures euh, yow booy man ngaa xëdd ba dix-neuf dix-neuf dix euh, trois heures dix-neuf quarante-cinq secondes ah cinquante secondes cinquante-cinq secondes ba cinquante-sept secondes man ngay xëdd laa wax ba cinquante-huit <laughs> man ngay xëdd ba cinquante-neuf mais bu pil jotee jeex na bu fi lekk booy lekkati dog boo fi doo fi lekk da ngay par force boo fi lekkee mooy yow da nga doon ndékki waaw <laughs> waaw mooy kulu wa bu na allah jeex na kantaa waxi caaxaan ka di ngay dégg léegi ñu man ba jàkkaay baay diw xaar diw mee noddaluma Sénégal ngay dégg waxi caaxaan yooyu ñuy fooy diine ji comme si fajar jot nga dégg ñële di nodd ñu naan noo man xaaru dégguma kooku keneen ki ki mujj nodd laay xaar di lekk rek kooku diineem lay foowe ndeysaan ñoom bi diinihim seen diine lañuy foowe lañuy foowe kooku bu dee loolu la ma sa masula wor day xiifal ci xiifal goo xam ne buur yàlla du ko xool parce que kooku day foowe yastahzi'una dañuy saboote diine ji kon Seydina Usman loolu mën a nekk ittihaad bu mu def entraîné comme que gée fajar lool la mooy dafa am nodd buy njëkk am ngir yee nit ñi ngir nit ñi waajal mu am nag nodd bi nga xam ne mooy bi nga xam ne mooy bu dernier bi bi wane nag fajar ji mu ngi ñii jot na mu def lool ci àjjuma ji loolu lu baax ñépp topp ko ci ba léegi te suñu boroom yonent mi alayhi salaam moo ñu xamal ne loolu sunna la moo ñu xamal ne loolu sunna la waaw waaw muy sunnatul xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin mu ne téye leen ko ak seeni dëgëj kon nag kon mooy affaire yaa ngo kon gaa yi au final am na yeneen ñu des mais bon buñ ko naree topp en tout cas dans l'ensemble gis nañ l'essentiel l'essentiel li nga xam ne moom la gars yi doon seme ci xolu nit ñi ngir mën a yàq ngir mën a légitimer seen ñëw Medina gi moo tax Seydina Usmaan fële bi mu laan leen wax ci jàkka ji dane bi mu leen waxee ba pare dañoo génn bon ndax manuñ lu dul sa ndax saxaaba yépp nee nañ ko nii ngay wax nii la deme waaw ñu ne bon dañ finalement kon ñu ngi dem ne ko léegi kon ñu ngi dem mais est-ce que dem nañu loolu incha allah la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw ba léegi ci jotaay bii di ñëw ci tarjama sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in